A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil baqara. baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim <clears throat> fa azallahuma alshaytaanu canha fa axrajahumaa mimma kaanaa fiih wa qulna hbituu bacdukum libacdin caduwwun wa lakum fi lardi mustaqarrun wa mataacun ilaa xiin sunu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya fanweer bi ak juróom benn mu ne faazallahuma mu daal di leen nag mooy seydina adam ak seydina hawa alayhim assalaatu wassalaam li nga xamante ne nii bi leen seen boroom tabaaraka wa taala ne woon karab gii lekk leen ci euh, àjjana ngeen yaatu fu mu leen soob rek waaye bu leen laal garab gii de waaye nag iblis fexe muy shaytaane daal di leen tarxiis ba ñu def la nga xamante ne nii moom lañ leen di tere mooy ñu daal di ñam ca tere goo ca garab goo gële te yàgg nañoo gis lan moo tax mooy lam leen doon wax naan ca suuratu Taaha gis nga seen boroom terewu leen ngeen lekk ci garab gii lu dul illaa an takuuna malakayn lu dul ngeen nekk ñaari malaaka comme malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam wala ngeen bokk ci ñi nga xam ne da ngeen di dund éternellement da ngeen di sax léegi nag loolu nag la leen tarxiis loo daal leen pousser ba ñu tabaaraka wa kon fa azallahuma shaytaanu anha si moom shaytaane fexe bala leen borom di tabaaraka wa taala digaloon mu daal di leen cay jële bañ daal koy dem mu daal dellu def la nga xamante ne nii nag dem ca la nga xam ne moom lañ leen doon tere de kon nag mu fa axrajahuma mu daldi di leen génne nag mimma kaana fii ci xéewal ya nga xamante ne nii ñoom ñaar te lañ newoon ci biir aljana ak xéewal nga nga xamante ne nii coono du fa am lépp li nga xamante ne nii moom la leen borom bi tabaraka wa taala doon dottil ci ay xéewal yoo xam ne duñu sonn biir aljana suñu borom nag liis daal di leen cay génne foofale waxul naa suñu boroom ne waxul naa ñu wax leen nag bañ defee loolu le ne leen ihbitu way wa wàcc leen ci kaw suuf nag bandukum lenn li ci yéen li bandin ci leneen li aduwu nay noonu lañ de mooy lan mooy gis nga waa gaa kii nga xamante ne nii yàgg nañ koo génne moom ba mu bañee sujjóot muy iblis yéen na ngay wàcc te yéen nay nekkadoo ca kaw suuf nangeen xam ne nag yéen lenn li ci yéen ak ñeneen ñi ni ñeneen ñi muy ñi nga xamante ne nii <clears throat> mooy iblis lenn li noonu lay doon ci ñeneen ñi waaye lan mooy ñi nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii tamit mooy ci doomu aadama yi lenn li ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñooy toppandoo ñooy topp topp ñiy topp iblis ak ñi nga xam ne ñoom ñooy des ci yoon wi nga xam ne moom laa tëral lenn li lenn li ci ñoom dañuy nekk li nga xamante ne ni mooy ay noon de kon nag mu ngi noonu le kon nag. <laughs> mu ne kon nag ba'dukum li ba'din adu walakum te ñeel na leen fil ardi ci suuf mustaqarrun saxuwaay foo xam ne fa ngeen di ne lu maa xam ne ci laa leen di defal ngeen man faa ne wamataaw na comme poñet loo xam ne moom laa leen di bànnee xale ngeen man fa di nekk di ci jàpp di du dund ilaa hiin ba ci ab waxtu boo xam ne ci la borom bi tabaaraka wa taala bindoon ne ku nekk fa ngay génn ca jàpp sa mooy li nga war a def ci kaw suuf bu matee jóge gi nga fi war àpp bu jotee loolu mooy ilaa hin noon ngay nekke bés nag boo xamante ne nii li la borom bi tabaraka wa la defal ci mataa ci ay xéewal yoo war a ci kaw suuf wërsëg loolu moom fa jeexul bu xaabakat yi dañuy sonal seen bopp gaa yi nga xamante ne ñoo lay bëgg a faat dañuy sonal seen bopp fekk loolu jeexul mooy mbir mi doo fi jóge de bu jeexee nag képp ku la fi bëggoon a soppee soppeek ñoon ñépp ak médecins yi gën a dañuy sonal seen bopp waaye foo jaar ñu nekk ñoo xamante ne nii mooy dañuy génn àddina kon nag mu ngi noon de fa ngeen di am fii ci kaw suuf mustaqar fu ngeen di dale man fa di dunde di fa nekk waaye bu ngeen deewee mustaqar foo xam ne ci lañ leen di delloo it daal di leen dugal ci seen bàmmeel ya waaye wa mata'un ila hin ak loo xamante ne moom ngeen di jàpp di ci dunde am poñet ba ni nga xam ne ci leen borom bi tabaraka wa taala di woowe mu nag fatalaqa mu dal di nag joote aadamu seydina aadamu ca ginnaaw ga alayhi salaam min rabbihi borom bi tabaaraka wa taala kalimaatin ay baat yoo xam ne moom la ko boroomam sax jàngal ko ko tamu nangu ko gàddu nangu ko taawu nangu ko jël fa taaba alay muy kàdduy dellu ci boroom bi tabaaraka wa taala daal di ñaan mu jéggal ko ci lii nga xamante ne nii moom la def te tuñu tere woon ko ko léegi nag fa taaba suñu boroom daal di koy delloosi ba pare nangu tuubam innahu dëgg boroom bi tabaaraka wa taala huwa moom at-tawwaabu mooy aji nanguwaatu woon tuub mooy ab tawwaabu aju dellu waa koonu jaamam arrahimu aji yaatu yërmande qulna léegi nag bi nga xamante ni ca la ñuy wàcc ñu ne leen nag ihbitu wàcc leen minha jóge ci aljana jami'an mboolem seen fa imma yatiyannakum minni huda bu dee ne nag daal dina leen dikkal li nga xamante ni tukkee ci man borom bi tabaraka wa taala huda li nga xamante ne mooy njub goo xamante ne du tukkee ci man loolu mooy ñan borom bi day wax ak ña nga xamante ne nii ñoo nekk ci ndiggal ma maadama di doomam ya alayhimu salaatu wassalaam ne léegi bi ngeen di wàcc aywa wàcc leen ànd ak ci nekk ci seen diggul maam waaye bu dee dikkal ne leen min nii tukkee ci man hudan li nga xamante ne mooy njub goo xamante ne ku tukkee ci sa boroom mooy li nga xam ne ndax du Seydina Adam parce que moom ci boppam yonent la woon mooy du ci boppam lay wax loolu naan ko bu njub dikkalee ci man wala nga ne mën na nekk moom mooy wàccal boo demee ci kaw suuf ma ëndil goo xam ne ci yow mii laa koy jaaral muy sama wahyu nga war koo doxe min nii mu tukkee ci man fa man tabi'a képp koo xam ne la topp sopp na ci yéen mooy yow Seydina Adam ak ki nga xamante ne mooy sa soxna hudaaya waaye mooy njabootam di nekk ci ci ndiggam képp koo xam ne ci ñoom tabi'a topp na hudaaya sama njub googale mooy indi muy li nga xamante ne mooy lislaam gi ma fi teg ñu war may wommatul man dong te kenn du ma bokkaale képp ko topp ngëb njub goo gële falaa xawfun alayhim amul dara loo xam ne moom la ñuy tiit ca fa ñu jëm li nekk ci seen kanam seeni suba ak seeni ginnaaw suba ak seeni bàmmeel ak fa nga xam ne yawmal qiyaam ak bu ñuy dund fii sax nan la seeni mbir di demee amul dara lees cuy tiit wala hum yahzanun te déet ñoom ñuy njàq ci yi nga xam ne jot na leen a romb même bu dee rëcc rëcc la bu ñu am dara loo xam ne moom la ñuy njàq lañ nañu ñaan seen boroom daal di leen di jéggal jeex na mu ne walladina kafaru kanta gaay nga xam ne ñoom bu ñu wàccee ci kaw suuf te bokk ñiy nekk ci sa ndigg li yow maam aadam alayhi salaam ñi nga xam ne ñoom ñoo weddi bu boobaa wa kaddabu bi ayatina suñu borom conjugué ko comme si yoo passé ndax borom bi tabaraka wa la alhamdulillah moom li weesu ak li teew ak li ñëw ci kanam benn la ci moom dara ñu daal wul wuute ci moom mu ne walladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi wa kaddabu mooy ñi weddi daal di suul jëf wa kaddabu ñu weddi bi aayaatinaa ne gëmuñu suñu laay yi du dëgg wàccew ma dara te wàccew ma sama yonent yii seen xam-xam yi ñuy wax du maa ko wàcce suñu boroom ne alayhimu salaatu wassalaam ulaayika gaa yoo yële ashaabun ñooy waa safara hum fiya fiha xaalidun ñoom dafa la ñuy béel dafa la ñuy sax mu ne yaa bani israil suñu boroom nag tabaaraka wa taala kon ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la wax fi nga xamante ne gis nga ci saar bi suuratul baqara ni mu tàmbalee tàmbalee ca mbind ma ginnaaw bi mu la waxee façon nit ñi nga xam ne ñoo am ci kaw suuf way ngëm yàlla yi yéeféer yi naafiq yi mu ñëw duggal ñu ci li nga xamante ne cosaanu nit fi nga xam ne foofu la jóge noonu la ko borom bi tabaxe noonu la ko binde ak fa ngeen newoon seen maam fa mu newoon di aljana ba pare indi leen ci kaw suuf ak iblis ni nga xam ne noonu la def ba leen léegi nag mu ënd ñëw foofu nag daal di wax ku nekk nag bu ngeen wàccee ci kaw suuf sama jub dikkal leen sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam dikkal leen képp koo topp moom sama njub googale amul looy tiit amul looy njàq kantaa ñi weddi yàlla dal di weddi ne sama laaya yooyu du dëgg ñooñu ñooy waa safara ñoom na tax ñoom fa la ñuy sax léegi nag mu ñëw nag di dugg ci nettali boo xam ne beneen bu boo xam ne ginnaaw maam Adam alayhi salaatu wassalaam muy wax nag sëtam yooyu newoon ci ndiggam ñoo xamante ne nii ñoom daanaka ñoom li borom bi wàcce ci ñoom ci xeet woowu ci yonent wàcce ko ci weneen xeet muy waa banu Israil Hind nga xam ne nag mu wax nga gis ne foofu li ñu fa gis ñim doon wax mooy yooyu noonu yëpp ay am ñi gëm ak ñi weddi ci seen biir nan lañ doon doxalee ak bi nga xamante ne ci la leen hudaaya boo bële sama njub goo gële ba mu leen dikkalee est nan lañ ko doxalee ndax dañoo bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ ko gëm te amul lu ñuy tiit amul lu ñuy njàq wala boog dañoo fekk dañoo bokk ci ñu ko weddi te ñooñu ëllëg mooy seen kër mooy safara léegi nag ñooñ lay wax seen nettali xamante ne yéenay doom Israaïl yi waxoon nañ la Seydina Israaïl mooy Seydina Yaqub alayhi salaatu wassalaam doomam yi nag di sëtam yi ñu ngi leen xam ci juif yeek yahuud yi ñoom ñoo ñële mu ne yaa bani Israaïl yéen doomu Israaïl alayhi salaatu wassalaam uzkuru daal di leen fàttaliku tey tudd ni'matiya sama xéewal yu rëy yi nga xamante ne allati yi nga xam ne an'amtu alaykum moom laa leen dottil xéewal leen ko wa aw awfu te dee leen matal bi ahdi ci kóllëre gi nga xamante ne moom ngeen jëloon ak man ne woon di ngeen ma gëm man seen borom tabaraka wa taala te téere bii ma leen di wàcceel di tawraat li ci nekk di ngeen ci tënku te xamal ko nit ñi te di ko doxe léegi nag kon matal leen loole man seen borom de dinaa matal bi ahdikum pacte ba ma jëloon ak yéen ne def loolu ci yéen dinaa ko teral te dinaa ko aar te dinaa ko dugal ca këri xéewal ya xëw te dinaa ko may sama ngërëm bu ko defee kon dinaa matal li nga xam ne mooy seen dig ba ma leen digoon wa iyaaya ta man dong ci seen borom de farhab woon tiit leen ma bu ngeen amee ku ngeen di ragal bu leen ragal mbindeef bu leen ragal kenn bu ngeen di ragal daal di leen ragal seen borom diggante woon ak man pacte bi ngeen diggante woon ak man bés bu ngeen ko bàyyee ragal leen ma waaye ragal leen ma ci bépp xaal rek dee leen ma ragal wa aminu te da ngeen gëm bima unzila ci li nga xam bima anzaltu li nga xam ne moom laa wàcc man seen borom musaddiqan mu ñëw di dëggal muy alquran yi dafa ñëw di dëggal lima maakum li nga xam ne moo ànd ak yéen ci tawraat ama joxoon leen ko lu jiitu waaye wala takunu ngal la waay bu leen nekk aw wala kaafirin bi ñi nga xam ne ñoo njëkk a weddi alquran yi nii wala tashtaruta bu leen jëndee bi aayaat yi sama laay yi nga xam ne moom laa wàcce woon ci tawraat te mu fay melal sa sama jaam bii di seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam bu leen ko soppi ndax àndul seeni intérêt ngeen koy jëndee samanan qalila sama laay yooyu ngeen koy jëndee njëg gu néew ndax lépp loo